ci jotaay bii ñu génn lañ ko tàmbali woon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a ñëw kon nga li ñu waxoon mooy ne gis laaya bi nga xam ne mooy laaya fukkeelu laaya bi ba li nga xamante ne nii mooy fukkeelu laaya ak ak fukkeelu laaya ak juróom benn bi anaan duxaan boobu muy wax saxaar soo sële naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndànkul taxaar yawma bis bi nga xam ne taati samaa'u bi duxaanin mubiin ba ji lay moom asamaan si di dikkee li nga xam ne mooy saxaar goo xam ne gu leer la ba fi nga xam ne ci lay waxe ne ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom benn yawma bis bi nga xam ne nabtushul batshatal kubra lañuy gën di jàpp ñoom yéeféer yi jàpp gu kawe googu te inna ñun borom bi tabaaraka wa taala muntaqimuuna keroog la ñuy fayu ci ñoom duma leen duma yu méttee méttee métti daal di leen buggal lii nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute ku mel ni imaam ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni xadiis bi newee ci saxiixayn moom dafa ne lii nii moom nekkul lii mooy ne moom li mu jàpp da ne mooy duxaan bii nii lan la mooy ne mooy keroog waa Makka kon ni nga xamante ne noon kon la ko imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi daal di solo këne lii nii la mooy waa Makka ñoo moyoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci gàttal borom bi tabaaraka wa taala teg leen ay bugal yu tar ba nga xamante ne mooy dalee na ñaan yàlla ñaan yàlla teg leen buggoon mu tar ne leen si naka si ni Yuusuf comme mu teg leen ay at yu tar comme yi nga xamante ne moo daloon mbokki Seydina Yuusuf ya alayhimu salaatu wassalaam léegi nag bi loo xewee mooy maral googale nga xam ne moo taxoon ñuy jóge seen dëkk ya di dem fa nga xam ne mooy Égypte fële ngir uti dund lu mel noon moo daloon waa Makka ba ni nga xam ne ber yi dañ ko doon lekk di lekk yi nga xamante ne nii mooy ne kuñ leen ko waxoon ne lekk di ngeen ko lekk ko gëm amul woon dara luñ lekk di lu ñu yor rek lu ñu gis di ko lekk ndax ñàkk nga ñëw ba ñuy lekk ay der di lekk ay xob ngir xiif ndax maral léegi nag bi loo amee nag léegi Seydina Ibn Abbas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na dañoo xiifoo na xiif a xiif ba bu ñuy xool asamaan si day mel ni benn saxaar bu ñu gis loolu nag mu ne loolu la borom bi di wax nii naan fartaqib xaare leen rek yawma bés bi nga xamante ne ta'ti samaa'u la asamaan si di dikkee bi du xaanin mubiin mooy ne mooy xayal la woon kon mooy loo xam ne ñoom du saxaar mooy jógee ci asamaan si mais dañoo xiif a xiif a xiif a xiif ba bu ñu xoolee ci asamaan si mel ni dañuy gis ay ay ay ay saxaar ñu ne mu ne loolu la te loolu mooy bi mu teraay noonu nag ci lañ woo yónni wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko ah tee ñaanal waa Mudar ñi waaye ñaanal leen yàlla ndax li leen dal say ñooñ lañ kat leen dal metti na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yéen yéen waa Mudar yéen da ngeen a da ngeen a du da ngeen a ñeme di di yàlla ba yàlla teg leen lii ngeen naan dina leen ma ma ma ñaan yàlla wuññil leen ko yéen buñ leen ko wuññilee borom bi xamal ne ma nee na ma buñ leen ngeen ko wuññi léegi mooy di ngeen ci demaat mooy bu ñu dindee mbir mi la ngeen newoon di ko weddi naan dekki amul te yonent bi alayhi salaam du man yàlla yónniwu ma te yàlla yónniwul kenn ca ngeen di demaat waaye ñoom ñun ñu ne rek nañ ko nañ leen di dindee bi mu leen ñaanalee yu borom bi indil leen ay xéewal ñu delluwaat ca ne woon moom ci gàttal Mawlaana Ibnu Mas'ud loolu la wax ku mel ni nag ñu jële ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu loo xamante ne xadis la boo xamante ne nag sanad bi mooy imam al kii moom euh, Ibn Kathir rahmatullah alayhi dana wér na boo moom muy mu jaar ci Abdallah ibn Abi Mulayka mi gisoon fan yële bi ñuy gis suuratul Hujurat mu ne radiyallahu anhu mu ne Mawlana Ibn Abbas moom moo doon wax ne da ko masa dugg ci moom mu naan ko moom dafa ragaloon ba naan dafa yaakaar nelawul biig dafa werek cekk mooy dafa am insomnie nelawul ndax da ragal ne est duxaan ndax mbir asamaan si nim mooy du saxaar soosu borom bi wax moo ñëw léegi nag loolu moo am na ci borom xam yu bari yoo xam ne dañ ne lii yawmal qiyaam lay wax mooy loolu noonu nga xam ne bu ñëwee saxaar soosu nga xamante ne nii bokk na ci mandarga yi ngay xam ne dañuy wane ne yawmal qiyaam mu ngi jege kon ni nga xamante ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe ci beneen xadiis boo xam ne nag waxul woon laaya bii la doon leeral déedéet mu jaar ci Seydina Xudayfa ibn Asid al-Ghifari bokk na Seydina Xudayfa ibn al de non kii ci waa Gifaar la bokk ci mbokk Seydina Abu Dhar al-Gifaari yi sahaaba la woon radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaam dafa génn ci ñun benn fekk ñuy waxtaan suñu biir mu ne leen ana lan ngeen di waxtaan di ko fàttali wante ñu ne ko ñun de dañuy fàttali wante li nga xam ne mooy saa mooy bés pénc mu ne innaha mu ne dëgg-dëgg du xew lu dul ngeen gis juróom juróomi laaya du junoo fukki laaya yoo xam ne ay màndarga yoo xamante ne nii moom fokk mu xew bu ngeen ko gisagul moom na leen leer ne saa jotagul xam nga keroog wax nañ ci bi nga xam ne ci la ñuy gis ci suuratul qitaal wala suuratu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam bi muy wax laqad jaa faqad jaa ashratuha mooy ne li nga xam ne mooy eh, eh, mandargaay yawmal qiyaam yi daal am na yu ci feeñ loolu dëgg dëgg dikk na doon nañ ci tudd yenn fii yonente mi alay saatu salaam xadiisu imaamu muslim bi naka noonu al imaam abu daawud ak al imaamu tirmidi ak sëriñu imaam abu daawud imaamu ahmad ñoom ñëpp soloo nañu ko rahmatullah alayhim mooy xadiisu kon seydina xudayfa ibn asiid al gifaari radiyallahu anhu yonente mi alay saatu salaam tudd ci yooyu boole ci li nga xam ne mooy duxaan ne ab duxaan ne bokk na ci mooy saxaar soosu nga xam ne day ñëw bokk ci ay dajjaal mooy masiixu dajjaal ak daaba jooju nga xam ne mooy benn benn luy dukkat la benn animal benn boo xamante ne day day feeñ ci kaw suuf te alxuraan nga koy wax dinañ ci ñëw buñ àggee ci sa laaya ci saar yi waaye ak tamit nga xam ne jant bi fi mu waroon a fenke mooy day juwatloo beneen côté bi fi mu waroon a fenke lay lay la fa mu doon sobe lay fenke loolu ak ñëw Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ak génnu ki Yajuuj ak euh, euh, Yajuuj ak Majuuj mooy Gog et Magog mooy gaa yooyu nga xam ne ay peuple la yoo xam ne buñ ñëwee lépp la ñuy yàq ak li nga xamante ne nii. Euh, mooy éclipse nga xam ne dañuy jàpp weer wi jën yoo jant beeg yooyu yëpp ak weer wi nga xam ne yooyu noonu di xam ak safara si nga xam ne mooy ñëw nag jóge yaman di dàq nit ñi fa nga xam ne fa lañ leen di pange muy Sham kon nag yooyu noonu am ñu ne kon aay même bu dee ne xadiis bi yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul woon ne da doon euh, firi laay bi duxaan gi naan fartaqib yawma ta'ti duxaan yawma ta'ti samaa'u bi duxaanin mubiin kon xaaral xaaree leen rek bés bi nga xam ne ci la asamaan si di dikke li nga xam ne mooy saxaar si nga xamante ne nii mooy bu leer bi loolu bu loolu ñu ne loolu day junjuwaale li kon lii nii ak li Mawlaana Ibn Abbaas wax fële waaye amaana daal li gën a dëgër mooy li nga xam ne moom la Mawlaana Ibn Mas'ud wax ni que ne ñoom loolu la woon le mooy ne mooy ne dañoo xiifoon xiif yu tar ba bu ñu xoolee asamaan si loolu la waaye it dàqantewul tamit que ne mooy ne lële moom am de toute façon mooy saxaar soosu moom bu yowmal qiyaam dina loolu moom dina am loolu moom comme ni ko as-saadiqul masduq alayhi salaatu wassalaam daal di leerale te lii mooy li nga xamante ne noonu la ko dugal ki nga xam ne mooy al imaam Shawkaani yu rahmatullah alayhi nekkoon boroom xam-xam bu mag boo xamante ne yaman la ne woon ci li nga xamante ne nii mooy tafsiram di Fathul Qadir rahmatullahi alayhi léegi nag loolu kon bu loolu leeree kon duxaan bi wax nañu kon li nga xam ne wute yi am ci diggante sa sahaaba yi radiyallahu anhum est-ce que mooy waa yéefaru Makka yi xiifoon bay xool buñ xoolee di gis mel ni saxaar la ñuy gis ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne loolu yawmal qiyaam mooy signe bi yonent bi alayhi salaatu nag mu des ginnaaw bi ñu lijjantee loolu te wax nañ ne insha allah li gën a dëgër mooy waxu Mawlaana Ibn Abbaas non maw Mawlaana Ibn Mas'ud anhu ndax moom moo fekke woon mbir mi ta moom wool la wax lanta Mawlaana Ibn Abbaas li mu wax waxuñ ne noon demewul noonu noone du kal haasha ñu naan noono mooy ne loolu noonu tamit am na mooy mën nga ko dégg ci laaya bi que ne mooy nañu xaar bés boobu ñoom yéeféri tamit bés bi doxaan bii di ñëw saxaar soosu nga xam ne bu yowmal qiyaam di jege ñoom ñëpp dina leen faagaagal léegi nag mu des yow ma nab tubtishul batshatal kubra léegi mooy laay bi mujjoon mooy ci fukk bi ak juróom benn waaw yow ma nabtishul batshatal kubra xam nga suñu waroom da ne man dinaa leen inna kaashiful adabi qalilan dinaa leen wuññil mbugal mii ma leen teg muy maral gi ak xiif gi ngeen dal tuuti rek innakum aidun leer na ma ne bu ma leen koy dindil wuññil ngeen di delluwaat ci kéefër yi ngeen woon léegi nag ñu dellu ci bañ ci delloo suñu borom ne nag xaar leen am na nag bés beneen bu tar bu ma leen di xaar ci kanam yow ma mooy bés bi nga xam ne nabtushul batshatal kubra ci lañ leen di jàpp jàpp bu dëgër bu tar gi nga xam ne ci laa leen di mbugale inna mun bu keroogee keroog lañ leen di mbugal fayu ci yéen duma leen duma yu méttee métti yoo xam ne mooy ne mbugal mi li ko waral mooy seenu kéefër ba ngeen ñëw lañ ñëw ca gannaawam loolu nag léegi nag waa lii lan la Mawlaana Ibn Mas'ud biñ la waxoon radiyallahu anhu mu ne lii da leen a waxoon lool waa Quraysh dindil leen maraw ngañ ñu dellu ci liñ newoon mu ne leen nag yawma nabtishul batshatal kubra gis nga bés boobu mu ngi leen di xaar te mooy bésu Badar ca la ñu faate ñoom Abu Jahl ñoom Shayba ñoom Utba ibn Rabi'a Ali ibn euh, Shayba euh, Utba ibn Rabi'a ak gaa yooyu ñoom Abul Bakhtar ibn Hisham ak gaa yooyu ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt moom ci yoon wi dañ ko faat ñoom ki nga xamante ni mooy